Euh, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa euh, kon euh, ñu ngi woon ba tey ci al mu'awwidhataani muy ñaari musluwaay yu mag yi di ñaari saar yoo xamante ne saar yu bari njariñ lañ te yaatu ay njariñ yu ci nekk ak ay maanaa yu ci nekk ci wàllu muslu ak yi nga xamante ne doomu aadama bi war na def daa iman euh, ndànk maanaam di ko bàyyi xel euh, ndax dundam lu bari bari mën na cee jaaree euh, defaru mbaa mu jaare caa yàqu te comme niñ ko xamee dund gi moom benn kese la maanaam bu doon ñaar sax wala ñett ñu mën koo maanaam xam ne bon bu benn bi yàqoo grawul après xëy na beneen dina am mais comme que bii kese la Euh, maanaam euh, yeneen yi ci des yëpp ay conséquences lañ ci bii maanaam muy barsax ak euh, muy yowmal xiyaamati lu fay xew ah, ci mahshar bi maanaam pangukaay ak tamit àjjana wala safara yëpp ay conséquences yu bii ñu nekk la kon bii lépp loo xamante ne lu ko yéwénal la di ko defar di ko ba di ko defar di ko baaxal maanaam daa war a nekk loo xamante ne lu war a lu ñu war a bàyyi xel la te eh, amul benn détail ak benn étape boo xamante ne bu jara euh, bu jara xeeb la euh, li nga xamante ne kon moom moo aju ci euh, maanaam fi ñu tolloon ci mooy mooy daanaka ci ci ci ci fu mujj fi mooy min sharril waswasil xannaas alladhi yuwaswisu fi sudurin naas maanaam kon muslu bi ñuy ñaan borom subhaanahu wa muslu ñu ci lépp loo xamante ne luy jax-jaxal la euh, euh, moom maanaam waaw lépp lépp loo xamante ne luy jax-jaxal la rek euh, loo xam ne te muy jóge ci seytaane yi nga xamante ne ñoom ñooy alxannaas maanaam mooy ki nga xamante ne ndax alif laam googu maanaam lil jins la maanaam mooy Euh, pour euh, maanaam bi nekk ci alxannaas maanaam jins lil jins la mooy article défini boo xam te ne dañ ko fi teg pour wax genre bi voilà comme bu ma nee la voiture roule l'oiseau vole wala yooyu maanaam jubluwuma ci ne dafa am benn picc bu tax ñuy wax wala benn oto bu tax ñuy wax ne mooy daw mais liñ ci jublu rek mooy oto dinay day daw loolu rek lay teg maanaam kon mooy lépp loo xamante ne tur la bu ñu mën a askanale ci oto ñaaree day daw maanaam loolu lañ ci lépp loo xam ne mëneef na ko ah maanaam day day day loolu lañ ci jublu euh, kon loolu alxannaas foofu alif laam googu ngir loolu la maanaam day euh, euh, jins la bi nga xamante ne kon moom mooy seytaane gisoon nañu jax-jaxal yi nga xamante ne léeg-léeg daf koy defal doomu aadama kon di ci aay yooyu dañ ciy gisee ne seytaane dafa bari lu muy defal jax-jaxal doomu aadama ci anam goo xamante ne du ko yëg comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe woon innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum maanaam moom daf leen di gis moom ak gàngooram gaayam yi ci anam goo xamante ne maanaam mooy ak aw askanam ci fa anam goo xamante ne yéen doo leen leen gis maanaam mooy seytaane yi mën nañoo ñëw dugal ci yow xel bu dul woon par exemple li nga xam ne mooy la fait que alquran moo ñu ko nettal yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ñu ko kon ñun mën nañoo bañ a xam ne seytaane léeg-léeg yenn xalaat yu bon yi ak yenn doxali ñu ñaawe ndegete moom moo na koy moo na koy xelal maanaam euh, parce que duñ ko gis duñ ko yëg euh, loolu euh, bokk na ci tamit xeetu jax-jaxal gi ñoom maanaam par exemple am na ci yoo xamante ne jotoon nañ ko gis bokk na ci maanaam ñaaw jort bu metti gi nga xamante ne moom lay faral di dugal ci bokk nit ñi bokk na ci yenn ja bàkkaar yi ñu lay def loo ak yu mel noonu mais léeg-léeg danañ dem ba di la sikki sax maanaam ci borom bi ci boppam subhaanahu wa ndax yàlla am na voilà maanaam comme li yenente bi waxoon sallallahu alayhi wasallam waa ji nga xam mu ne seytaane la leen noonu lay def day ñëw di la wax na la kan moo bind nangam nga ni koy nangam nga kan lii tax mu am nga ne lu tax mu am nangam mu dema dem ba ne la léegi kan bind lépp nga ni mu ne la yàlla nga ni ko yàlla mu ne la waa léegi nag yàlla nag ku ko bind maanaam euh, kon loolu mu ne loolu bu bu ko nit ki dajee maanaam na muslu rek ci yàlla am ci seytaane maanaam ba xam ne seytaane moom mooy faral di def loolu na jéggalu yàlla muslu ci seytaane ndax seytaane moom mooy faral di doxalee noonu maanaam di ñëw ci xelu nit ñi di leen sikki sàkkaloo euh, léeg-léeg it euh, nit ñi seytaane bokk na ci ni muy doxale ci wàllu sikki sàkk was-was jax-jaxal yu muy def mooy ci sa jaamu yàlla ci anam goo xamante ne léeg-léeg nga gis koo xamante ne surtout bu ko duggee ci surtout ci buntu làpp buntu làpp seytaane daf cee bari lu muy jax-jaxal nit rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, taalibe yi maanaam ñi nga xam ne dañoo sóobu yoonu xam-xam dañuy jàng wala dañuy jéem a gëstu wala dañoo farlu dañuy jéem farlu ci seen diine souvent ñooñu euh, la seytaane di gën a yàpp ci buntu boobu buntu laab maanaam euh, ci wàllu njàpp gi ah wàllu sangaay cangal farata sangaayal farata ak yi nga xamante ne ñoom ñooy toj njàpp ak yu mel noonu yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne maanaam bunt boobu daf leen ci indil ay jax jaxal yu bëree bëri bëri rawatina ci njàpp ci jëmmi boppam maanaam nga xamante ne léeg-léeg bu la seytaane bi duggee dëgg dëgg dugg mën ngaa tàmbalee jàpp maanaam jàpp li lool day yéex day faral di yéex lool. loolu en général moom mooy ne léeg-léeg nit ki kon dëgg-dëgg am na seytaane boo xamante ne xëy na dafa takkoog moom wala bokk mu dugg ci moom. boo xamante ne maanaam loolu bokk na ci ni ñuy xamee nit ko am rab mooy léeg-léeg seytaane daf koy faral di dugal di ko jax-jaxal ci xelam lu bëree bëri rawatina buy jàpp. Euh, bokk na ci tamit mooy le fait nit ki xelam du toog ci dara parce que euh, dafay am euh, maanaam day day sikki sàkke ci lépp day siki sàkke ci ay jëfam maanaam façon ni muy defee par exemple du am benn projet bu tëgg bu tëgg bu dëgg-dëgg parce que seytaane moo koy jax-jaxal tout le temps maanaam rab maanaam rab bi ko dugg ko rab bi ne ci moom moo koy jax-jaxal tout le temps léeg-léeg ko toppal matière sàngam nga gis muy jàng matière boobu ba ci digg bi mu ne ko bàyyil boobu nga dem ci bee mu jàpp boobu nekk ci ba ci digg bi mu ne ko bàyyil boobu ci digg année scolaire mu ne ko bàyyil boobu nga dem ci beneen bi maanaam nga gis moom noonu la koy def wala Euh, mu nekk koo xamante ne day faral di par exemple lu mu jàpp ne lii la bëgg a def liggéey bii la bëgg a def rek bu demee ba wut ko ba kii ko ba jox ko ko ba mu am ko ba jàpp ne fi mu toll nag war naa mën a installé wu parce que lii la doon wër maanaam seytaane bi xelal ne ko non non non bàyyi lool nga dem ci leneen. naka noonu su nekkente ne góor la muy góor wala jigéen su amee soxna su muy bëgg wala waaju muy bëgganteel maanaam day dem ba ca biir mu koy muy jax jaxal xel le temps maanaam du toog du toog ci dara moo tax ku mel noonu en général du sëy lu dul su su mbir mi gaawee maanaam su mbir mi gaawul du sëy abadan parce que lu tax parce que xel mi moo dul toog ci dara parce que seytaane bi maanaam euh, daf koy jax-jaxal tout le temps euh, bokk na ci tamit ni nga xamante ne noonu lay feeñee euh, ci buy buy buy maanaam ni muy du perturber nit ki mooy daf koy Euh, dugal ci ay giraawaale yu bari bari voilà maanaam daf koy mën di dugal ci ay giraawaale yu bari yoo xamante ne maam du ci mën a génn après au début comme li Alxuraan wax ka masali shaytaani iz qaala lil insaani kfur falammaa kafara qaala innii bari'un minka innii axaafu llaaha rabbal aalamiin comme shaytaane la mel bu waxee nit ki ne ko weddi yàlla bu weddee rek mu ne ko non nag dama ragal yàlla ah maanaam. Euh, tout le temps daf koy dugal ci giraawaale yoo xam ne bu bu ci duggee rek moom mu génn dem ba ko fa comme ni nga xam ne noonu la defoon waa bi bisu Badar maanaam nga xamante ne euh, bi mu ñëwee ah euh, ne leen dama leen di jox ay technique dama bëgg jàpp ci affaire bi nangam nangam gars yi yëpp boobu gars yi wóolu ko tout ñu toog boo bokk ci mbir mi mais bi malaaka yi commencé wàcc mu commencé leen seen mu gis leen rek mu daw dugg ci ndox mi ah dem maanaam nga gis. daan na leen inni axaaful inni ara ma la tarawna inni axaafullah maanaam man damaa gis loo leen gisul man ndax man damaa ragal yàlla maanaam te pourtant loolu mënoon na leen koo teel a wax maanaam mais du def loolu day bàyyi ba nga xamante ne mbir mi weesu na mu doog a ñëw ne moom dafa ragal yàlla bon yéen nag après yéen il faut ngeen débrouiller wu quoi maanaam euh, seytaane tout le temps maanaam bokk na ci euh, noonu la moo tax ku am ay ay yenn rab yi tamit maanaam bokk na ci màndarga yi parce que seytaane bi ni mu lay jax yi noonu dinañ ñëw ci affaire rab yeeg jinne yeeg yooyu insha allah taala ci aaya bi ci tegu mais moom bokk na ci ni mu lay dugalee maanaam ni muy dugalee ci sa euh, euh, maanaam nit ki ci jax-jaxalam masalan par exemple du toog benn place nit koo xam souvent nit loolu mën na ko yóbbee nit maanaam bokk na ci was-was yi mu koy defal mooy koo xamante ne du mën a toog benn place foo ko fekk dama day day day toog ni def nii di wëlbati ko waat toogaat ainsi de suite euh, lu tax parce que tout simplement euh, seytaane bi maanaam moo koy jax-jaxal noonu te dinañ ci ñëw tamit ci côté nelaw yi souvent ni mu koy def surtout ci biir géntam yéeg mais après mais souvent tamit bokk na ci neneen nu muy ràññee ko ci moom mooy masalan day nekk nit koo xamante ne di tëdd di toog parfois mën na tëdd fii ah, ah ñu toog ay jamono maanaam maanaam fi fi muy tëdd parfois ak fi nga koy mën a yeewee mën naa bañ a nekk benn maanaam da ngay gis day soree lu tax parce que seytaane bi daf koy wëlbati tournant di ko wëlbati wëlbati maanaam <laughs> tellement que perturbation yi nga xamante ne moom lay faral di nekkee euh, loolu day day mën di def def ay effet ci moom euh, léegi moo tax moom euh, comme que jax-jaxal yi tout le temps wala léeg-léeg muy wax biir ba pare di sikki sàkk est-ce que réellement loolu la wax beneen bi ci def mooy day sikki sàkk aussi parce que euh, loolu tamit dañ koy wax at taxabut mooy ki la alxuraan naan inna euh, euh, alladhina ya'kuluna la alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas waaw moo loolu mooy mas shaytan maanaam mooy ñi lekk riba ñoom du ñu taxaw lu dul comme ki nga xam ne ne shaytaane moom moo ko sadd maanaam Euh, di ko wëlbatee noonu maanaam mu nekk koo xam maanaam ngir laal gi mu ko laal maanaam ngir euh, cuq gi mu ko cuq dugg gi nga xam te ne moom la ko dugg seytaane bu duggee nit loolu dafay faral di def noonu mooy rab yi mooy day nekk nit koo xam ne day indécis ci léppam non seulement moom noonu lay mel mais noonu lay melal ci keneen ndax waswaas yi nga xam ne moom mooy nekk ci moom voilà ndax seytaane maanaam waswis fii suduri naasi boobu maanaam mooy noonu lay mel maanaam day jax-jaxal ci dënnu nit ñi nga xamante ne euh, du jël mukk décision ci dara lu mu la wax faw nga gaaw ci ngeen def ko léegi parce que sinon bu ñu toogaatee tuuti mu changer avis euh, wala euh, maanaam lu mu la dig moom bul ci sóor lu bari parce que léeg-léeg léegi tey boo gaawul parce que bu demee réfléchir rek changer waat avis voilà te loolu mën na koo yóbbee tamit souvent dinañ ci ñëw ci yeneen kii mais insha allah mais am na comme par exemple daf mën na koy tàyyelloo voilà nga xam ne da koy da koy da dij quoi da koy tàyyelloo du yëngatu ci yu bëree bëri yu ko war du ko du ko def léegi euh, mu ne minal jinnati lool nag day mën di tukkee ci jinne yi wan naa si ak nit ñi mooy jax-jaxal yooyu euh, gisoon nañ ni jax-jaxal yi nag li koy faj xaw ba xam gisoon nañ ko walla déet mooy di tudd yàlla parce que comme li alquran ala bi zikrillah tatma'innul qulub ak alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub maanaam euh, le fait nit ki <coughs> di tudd yàlla loolu day dalal day day day tax di tudd yàlla lu bari di zikkar loolu day day tax ba seytaane du mën du mën def effet parce que xol bi day dalal loolu day dalal xol te bu dalalee xol nit ki maanaam day tax seytaane bi effet yi maanaam même bu fi continuer di nekk effet bi du am njariñ loolu moom moo tax seytaane bi nit ki amee ci moom euh, nit ki su takkaloo ak seytaane maanaam bu fekkee te dafa am maanaam parce que nit ku nekk am na xareen bu mu nekkal boo xamante ne da koy da koy jox euh, voilà mais dinañ dinañ dinañ ñëwaat ci mbiru xarin boobu ci ci ci espèce ci espèce su jinne yi quoi insha allah taala mais da koy jox ay ay ay wax ni mais nit ki ñaari possibilité rek am mooy nga noot xarin bi euh, mooy ci ngay lëkkalool nga noot ko euh, gañe ko di def li la malaaka bi di wax maanaam mooy xalaat bu baax bi nga nekk ci lu baax nekk ci lu dëppoo ak alxuraan ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam soit nga mel noonu bu boobaa nga daal di koy gañe nga war ko voilà mooy nga war ko comme li yent basa al al mu'minu yunhidu yunhidu shaytanahu kama yunhidu kama yunhidu farasa yenente bi saa mu ne wa aji ji day day day day noot seytaane da koy war di ko dawal comme ni muy nit ki di mën a waree fas fasam parce que ñaari possibilité bu am ko ko wala moom mu def la ko soit cest à moom amul de amul demi mesure te le fait que ngay tudd yàlla lu bari maanaam par exemple sooy lekk nga tudd yàlla sooy naan nga tudd yàlla sooy dox nga tudd sooy sooy dem seen génn nga tudd yàlla sooy yéeg si sa oto wala sa waruwaay nga tudd yàlla yeneen yi ngay def yépp ngay tudd yàlla lool day waral lool lool day sababal le fait que du la mën a du la mën a du la mën a noot ba pare du mën a jariñoo ci yow mais nit koo xamante ne. Euh, comme comme li waaj waxoon eh, benn ñaari ñaari ñaari gaay dañoo àndoon eh, kenn ku ci nekk am seytaaneem nekk ci wetam maanaam xarinam quoi rab bi kenn ki ne mais yow maanaam benn rab bi quoi di waxtaan ak eh, moroom rabam mais yow saa yow saa duuf nga de am nga kii nga jàpp nga am nga kii de mu ne ko waaye man kay gaayeen saa waa ji wa àndal non moom moom moom moom amul benn problème quoi parce que man su may dem moom fu muy dem buy yéeg bu wax bismillah du tudd yàlla du def dara man ma yéeg ak moom ànd ak moom quoi voilà suy lekk du wax dara léeg-léeg sax léeg-léeg càmmoñ bi lay lekkee man man may lekk ndoog moom waaw soxnaam sax ñoo koy bokk parce que du wax bismillah du tudd yàlla quoi waaw saa lu muy def ñoo koy bokk ba pare man maa am doole ci kawam lu ma ko digal loolu lay def kooku mit moom maîtriser naa ko quoi. beneen waay bi ne ko non man na mu ne ko mais yow nag ni nga lompoñee nii nag ak sa laas yi ma la mooy nekk laas quoi ak sa laas yu bari yi yow daal la mu ne ko waaye man gars yi saa saa bon munu nelaw ci wetam parce que man nelaw ay nelaw xaw ma kañ laa gëj a gis waaye buy nelaw day tudd yàlla man su ko defee man bu ma tëddee moom bu day nelaw man du ma mën nelaw. te sawaay moom day day day day buy day tudd yàlla buy lekk quoi man ce qui veut dire que man du mën lekk en fait mën lekk ndoo ak moom. et puis suy war war waayam yi moom oto même oto yi koy yéeg sax day wax bismillah day tudd yàlla en léegi man si ko fait man damay topp ci ginnaawam rek du ma yëg du ma du mën dara quoi maanaam moom lu muy def day tudd yàlla su ko defee man man man finalement man maay perdant bi quoi moo tax nga gis moom ma lompoñ nii mënuma dara fi mu toll kii saa voilà ba pare day jaamu yàlla moom day jaamu yàlla ko wax lu ko neex def ci jaamu yàlla man mënalum tuma ko dara mënatuma ko dara mais nag ñaari possibilité yooyu am ñaari possibilités yooyu kese ñoo am waaw ci côté côté seytaane maanaam ñi nga xam ne ñooy ànd ak nit ñi xarin yi mais amaan na ñu ñëwaat ci léegi insha allah ci spécificité wu ci maanaam classification yi jinne yi minal jinnati yi kon wan naa si maanaam ne waswaas yooyu jax-jaxal yooyu day jugee ci nit ñi ci jinne yi day wan naa si ak nit ñi parce que alxuraan daf ñuy tuddal effectivement ne Euh, euh, seytaane yi dañuy jax-jaxal nit ñi mais nit ñi tamit euh, nit ñi tamit dañuy jax-jaxalaate naka noonu seytaane yi seen biir ñoom seen bopp dañuy déyante dañuy waxante mais nit ki ci boppam bakkanam day day day jax-jaxal comme fii nu ah day day jax-jaxal boppam maam day jaxal boppam maanaam bakkanu nit ci boppam seytaane bu ko bàyyilee ay idées yu bëri boîte à à idées après moom ci boppam parfois mën nay dugg ci boîte à idée yooyu di di di di jël parce que tout simplement léegi seytaane bi moo ko moo ko moo ko moo ko ko moom. ce qui veut dire que seytaane bi dootu ko obligé di ko convaincre mi ngi mel ni tey client bi nga xamante ne voilà entreprise nga ngay convaincre benn client pour muy liggéey liggéeyal ci voilà wala muy ñëw di jël say marchandises ak yooyu bu demee ba nga xam ne dafa abonné. nga fid waaw ba nga fidéliser ko c'est bon maanaam yow dootul jarat ngay def démarche bi moom ci boppam mooy ñëw mhm. di jël ci say marchandise di yóbbu voilà parfois sax yow soo amul dara sax moom moo lay woo wala ñëw naan la temps yi ba ana catalogue bi quoi temps yi lan moo bees voilà voilà en fait seytaane noonu lay def ak nit maanaam ak bakkan nit ki voilà su su su su parfois nit ki ci boppam moom mooy nekk ku fidèle ci moom maanaam bakkan bi léegi euh, jinne alxuraan dafay wax baatu jinne fekk daf ciy jublu jinne yi maanaam ñun ñuy wax jinne léeg-léeg mu wax baat jinne fekk malaaka yi li ci jublu wa ja'alu baynahu wa baynal jinnati nasaban wa laqad alimatul jinnatu innahum la muhdarun comme li mufassiruna yi ñu bari ci ñoom di wax rahmatullah alayhi ne foofu malaaka yi la wax ne ñoom parce que ñoom ñoom lañu defal diggante maanaam yéefir yi defuñu woon diggante yàlla ak jinne yi euh, askan askanonte déedéet ñi ñu defaloon diggante askanonte diggante yàlla ak ñoom mooy malaaka yi voilà wa ja'alul malaa'ikata alladhina hum 'ibadur rahmani wala alladhina hum 'inda ar-rahmani ci beneen qira'at bi inatan ashhadu khalqahum sa tuktabu shahaadatuhum wa yusaluun maanaam ñoom dañoo jël malaaka yi dañoo jël malaaka yi eh, def leen ay eh, ne ñoom ay ay jigéen lañ maanaam ñooy doomu yàlla yi quoi ay doomu yàlla yu jigéen lañ am na loolu lañ jàpp malaaka yi ay doomu yàlla yu jigéen lañ moo tax discussion boobu sur le sexe des anges maanaam bu dee kii arabe yi moom seen aada yi ñoom réglé woon nañ problème boobu maanaam ci seen gis-gis gu ñaaw maanaam ndax jàppoon nañ ne malaaka yi ñoom ay jigéen lañ te ay doomu yàlla la voilà voilà voilà innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa ñi nga xamante ne gëmunu àllaaxira ñoom dañuy tuddee malaaka yi ne maam dañ leen di wooye maam jàpp ne kon ñoom ay jigéen lañ euh, kon euh, moo tax ba lu tax foofu malaaka yi ñu wax leen jinna parce que tout simplement malaaka yi duñ leen gis parce que jinna baat bi ci boppam dafa jóge ci janna na la falamma janna alayhi laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi maanaam comme ni moom Ibrahima alayhi salaam maanaam borom subhanahu wa ta'ala ne Euh, bi ñu gisee jan maanaam guddi gi lëndëm maanaam nëbbatu leen maanaam da leen a nëbb lépp mooy guddi gi dafa lëndëm këris léegi ra a kaw ka ci la gisee biddéew mu ne hasa bi san boroma bi maanaam ngir euh, maanaam dàgg sant ak ñoom maanaam pour wàll leen ni leen biddéew bi mënta nekk yàlla daal daf tàmbale d'abord ci ne nañ supposé ni léegi ci mooy san borom waaw léegi nag fa la ma afal rek xaala la uhibbul afilin bi nga xamante ne ci la biddiw bi nëbbu mu ne non man nag man bëgguma yàlla buy nëbbatu yàlla boo xam ne man li bëgg mooy boo xam ne man dama koy mën di ma day day dama koy man di laaj saa yu ma bëggee ko mais bu fekkente ne day am moment rek yu muy feeñ yeneen moment yi day laqat day nëbbatu dem yoonam du mën a ne du mën a jàppati mais li ci jublu mooy baatu janna foofu la jógee loolu moom moo tax xol ñu tuddee ko aljanaan ndax moom moo nekk ci dafa nëbbatu ci biir. te li ci nekk day làqatu euh, moo tax tamit euh, biir biiru jigéen xale bu ndaw bi ci ne fœtus bi ñu koy tuddee aljanin maanaam jiim bi ak noon bi da gis maanaam al al al ñaari maanaam am na ko mooy ci jinne sadd mais aussi mooy bi nga xamante ne dafa dof maanaam mooy xel mi daa nëbbatu maanaam xel xel mee làqatu moo tax ñu voilà ñu voilà mooy bu ñu naan diw majnun wala al junun mooy ak ndofe majnun mooy ki dof Euh, al aljannatu mooy jardin jannatu jardin li tax jannatu ñu tuddee ko noonu mooy euh, mooy mooy naataange gi dafay nëbb suuf si naataange gi day nëbb suuf si moo tax ñaan ko jannatu kon nga gis ne euh, kon yooyu yëpp baat bi radical bi jiim bi ak nuun bi day tegtale lan day tegtale loo xam ne dafay làqatu lépp loo xamante ne day làqatu ci bët yi moo tax ci xadis bu nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah bu xa Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu am na tamit ci xadis Seydina Abu Darda ba tey radiyallahu anhu ci même wax ju mel noonu imaam Ahmad tamit solo na ko rahimahullah nag ñoom imaam Bayhaqi mu ne fanaa ummati fi taani wa taawuni sama jeexituk xeet day xeet sama xeet nu ñuy jeexee ci jam lay nekk ak lay maanaam ak li nga xam ne moom daa bari lu muy jam di reyee taawun mooy mbas ay épidémie moo tax ñu ne ko arafnal taana fa ma taa'un ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam nañu lan mooy ak taan mooy jame gi xam nañ ko jame dóorante ay jaas yi dóor bal bal pistolet yi bombardement yi yooyu xam nañ leen moom yooyu moom gis nañ bu baax effet yi mën a def te xam na ko léegi lan mooy taa'un taa'un euh, mu ne wax bu a'da'ikum minal jinni mooy euh, jam jam wala tub maanaam euh, laal gi nga xamante ne moom la leen di laal seen noon yi ci jinne yi a'daakum minal jinni maanaam mooy seen noon yi ci jinne yi baatu jinne foofu mooy lu làqat te maanaam mooy mbas mi maanaam épidémie yi xam nañ ni euh, li koy indi noonu nit la parce que bu duggee nit parce que noonu mooy koo xamante ne ay bëgg-bëggam yëpp mooy loola yàqal maanaam koo xamante ne moom ay intérêt lay topp mais maanaam moom bëgg-bëgg maanaam moom yow yow li lay yàqal loolu moo koy dundal moom moo koy jariñ te euh, li lay jariñ moom moom moom moom moo te loolu microbe yi lañ mel maanaam microbe yi virus yi ainsi de suite yooyu nga xamante ne dañuy dañuy yàqaat day feebar yi duggaate loolu bu duggul bu duggee ci day mën a proliférer wu day mën a màgg day bëri di mën a dund mën a am li mu duggul wala yaram bi bu ko neutraliser bu duggee euh, système immunitaire bi da kii ba ba mu ko moom moom la ñuy yàq kon ci bunt boobu noonu la maanaam nga gis ne baatu jinn la yenente bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo ànd ak yooyu yëpp liñ ciy jublu moom mooy parce que mbas yi maanaam gis nañu épidémie yi li koy indi du ay du phénomène maanaam du phénomène jinne bi ñu xam ñun maanaam du phénomène boobu mais phénomène beneen façon jinne maanaam mooy yi làqatu nëbbu ci bët yi parce que lu nëbbu ci bët yi loolu mooy jinn te moom mooy lan mooy microbe yi virus yi ainsi de suite loolu dañ ciy xamee ne comme euh, maanaam li ma ci jublu mooy baatu jinne étymologiquement loolu la ba pare alxuraan wala xadiis yonent bi sallallahu alayhi dina koy tudd fekk li mu ci jublu mooy benn caractéristique. léegi nag tamit mu tudd ko euh, fekk comme jaan al jaan wala euh, xam nga baatu jaan ci arab day tekki ñaari mbir day tekki jaan ñun lu ñuy wax jaan ci wolof. ah ka annaha jannun ah mooy bi mu sànnee bant bi yent yàlla Musa alayhi salaatu wa salaam mu soppaliku mu yàlla ko ànd ka annaha jannun maanaam mel na jaan la am jaan boobu. Ah, mais am na beneen groupe bu jaan am na beneen am na sax ñetteel beneen groupe bu jaan bi moom mooy jinne li naan jinne rek wa xalaqal jaanna min maarijin ak wal jaan na xalaqa xalaqnaahu min naari samum euh, loolu benn la mais mu am beneen muy jinne yi ñoom ñoom ñooy jinne yi euh, loolu beneen bi ci des moom mooy jinne bi nga xamante ne euh, Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ma daan wax ne benn groupe la ci malaaka yi mooy jaan maanaam benn mbooloo la askan la ci malaaka yi moom ci ni mu gisee iblis ci ñooñu la bokkoon mu am fii benn point bu am solo bu ñuy wax naan jinne naan naan iblis jinne la wala du jinne wala malaaka la iblis jinne la wala malaaka la wuute boobu borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim maanaam du non sens maanaam comme ni ko ñenn ñi bu jàppee maanaam ne comme alquran nee na euh, fa sajadal malaikatu ibla illaa iblisa kaana minal jinni fa fasaqa an amri rabbihi malaaka yi sujjóot nañ ba mu des iblis ndax moom de kaana minal jinni daa bokkoon ci jinni yi waaye fa fasaqa an amri rabbihi mu daal di kaccoore bëtt génn yoonu borom maanaam digalu boromam subhaanahu wa taala loolu euh, obligatoirement maanaam tekkiwul obligatoirement du lu du luy définir obligatoirement kenn iblis jinne la kenn du malaaka parce que baatu al jinn boobu noonu bu dee Seydina Abdullah ibn Abbas masalan radiyallahu anhu ak ñeneen ñu baree bari d'ailleurs euh, boo xoolee li ëpp ci tafsirkat yu njëkk yi ñoom dañ doon wax ne Iblis malaaka la et que baatu jinn foofu li maanaam groupe la ci groupe bi malaaka yi kon euh, parce que tout simplement malaaka yi dañ leen di wax jinn tamit comme ni ñu ko gisee woon sànq maanaam ci bunt boobu mais amaan na li gën a dëgër mooy ne Iblis moom jinne la et que moom ci boppam sax du du du baayu jinne yi comme maam Adama li mu nekk suñu baay ñun mais moom mooy baayu seytaane yi voilà am na sax ñuy wax na Iblis jigéen la mais nag loolu wóoruma mais daal li ma mën a xam mooy. ah en fait Iblis xaqiqatan nguunu ngaana la nguunu ngaana voilà Iblis nguunu ngaana la te day jur maanaam moom ci boppam mooy sëyal boppam di jur euh, bis bu nekk dana dana jur ay junni junni ay junni junni junni doom euh, Iblis. Euh, moom kon am na tamit ñu ne Iblis fi mu jóge mooy kii la woon euh, mooy mooy jinne yi bi ñu fi nekkee ñoom ñoo njëkkoon a nekk ci kaw suuf dominer ko mais bi bi malaaka yi bi ñu ñëwee attaquer leen parce que dañ doon mooy yàlla lu bari Iblis lañ ci jàpp yóbbaale ko comme en tant que jaam bi ñu ko jàppee yóbbaale ko en tant que jaam mu daal di ko ñu daal di bo bokk mu mujj bokk ci ñoom maanaam ci ci yoonu walaaw maanaam di mawlal xaw bi minhum maanaam mu mujj bokk ci ñoom am na tamit ñu ne déedéet mbir mi demeewut noonu Iblis Azazil la tuddoon et avant ay nitam dañ fi nekkoon fii maanaam moom peuple am dañ nekkoon ci kaw suuf mais dañ fi daan yàq d'ailleurs ñooñu ñoom la malaaka yi xamoon ci niñ daan yàqee ci kaw suuf par exemple boo xoolee moom euh, Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mi ngi wax ci début maanaam suratul Baqara mooy aay yooyu di wax ci malaaka yi euh, di wax ci Iblis ni mu demee euh, wala ci suratul Araf jàppatuma ko ci tafsiru Tabari nii ci moom bi mu demee bi mu bi mu mu ne ñi fi nekkoon Iblis groupe bi ñu bokkoon maanaam façon nit maanaam façon peuple moom bi mu ànd bi mu bi mu nekkoon dañu nuru ay kanaara ba pare mais nag sof que ni ñu nuroo kanaara me ñu mag lañ sauf que amuñu dunk amuñu ay karaw quoi amuñu dunk mais mais ñu mag a mag lañ ay géant lañ euh, euh, et mu ne deneen bi ci des tamit mooy dañoo am ay tànk ci kanam mais sauf que tànk yooyu tànk yu ndaw la par rapport ak tànk yi nekk ci ginnaw te man mu ne dañ doon wër ci kaw suuf di yàq rek maanaam lépp lu fi nekk ci jur dañ la daan mat lekk jël sa deret tuur ko noonu continuer nekk ci leneen garab yi dañ doon teggi rek di teg maanaam di yàq rek iblis daal la ci mooy Azazil ci jamono jooja moo ci tane woon ndax moom moom moo ber woon di jaamu yàlla rek di jaamu yàlla nekkul woon ci leneen di jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu ba sax bon lii parenthèse la nekkul ci waxu Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu ñu ne sax ne place bépp place boo xamante ne dëgg nga fa sa tànk rek te jaan màtt la xamal ne Iblis Mustafa su jot ngir jaamu yàlla et que dund na quatre-vingt-six mille ans yoo xamante ne dana jaamu yàlla kese Euh, malaaka yi bi ñu ñëwee gis ko remarqué ko ci seen biir ñoom ñëpp ñu dóor ay xeeti bomb bañ maam ñu dóor ay ay xeer bañ dee ñoom ñëpp ñu jël iblis boole ko ci biir malaaka yi ñu boole ko ci biir malaaka yi mais gis nga groupe boobu maanaam moom ni mu décrire ne ñoom noonu lañ meloon groupe boobu maanaam nit maanaam façon peuple boobu bien avant maam Adama di ñëw ci kaw suuf soo leen xoolee nga xool dinosaures yi mais daanaka benn la maanaam euh, parce que critères yi mu joxe ne noonu lañ mel benn lañ ba pare seen jëf tamit dafa lu roog li li ñuy li dinosaures yi doon def est-ce que ñoom ñooy dinosaures yi wala déet allahu alam mais en tout cas Euh, description bi moom nuru na lool lool lool te ni yi la doon wax léegi bi mu ñëwee moom euh, après kon comme ni ko histoire bi yëpp ñëpp xamee borom a bindu malaaka ji si malaaka yi maanaam bindu maam aadama bokk ne nañ sujjóotal iblis moom moo bañoon ainsi de suite nekkee seytaane ci lañ soppee turam tuddee ko iblis ndax iblis mooy ku kuttus maanaam mooy koo xam ne dafa yàqu carrément de telle sorte que euh, yaakaaram dafa tas ci lépp maanaam mënta am lu mu yaakaar ba pare loola am ba noppi mënuta maanaam dafa sori Euh, maam dafa nekk ku irrécu maam dafa irrécupérable kooku iblis koo xam ne kenn mënu koo récupérer voilà kon iblis moom noonu la moom moo mu nekk nag baayu seytaane yi moom moo njëkk weddi yàlla noonu féttéerlu noonu euh, bi nga xamante ne nag moom la iblis kon yore maanaam wàcce mi ñu wàcce leen ci kaw suuf ñoom ñëpp euh, léegi jinne yi ñoom ñëpp borom bi nag subhaanahu wa ta'aala yëgal nañu ne ñoom jinne yi par contre maanaam mooy fi Iblis bokk jinne yi ñoom ci tàkk-tàkk lañ leen bindee mi maari ji min naar maanaam ci tàkk-tàkk bu jaxasoo googu jaxasoo ak tàkk-tàkk bi mais beneen bi mën a min naari sa moom maanaam ci tàkk-tàkk mooy bu tàng jër foofu lañ leen bindee ce qui fait que jinne ak euh, ak seytaane yi ak seytaane yi ak jinne ak malaaka yi ay group lañu yu xaw a wute tuuti malaaka xam nga tàkk-tàkk dafa am ñetti mbir yu ko composé leer moo ko composé moo tax ngay gis tàkk-tàkk di mën a leeral leer moo ko composé ak saxaar ak lëndëm ak tàngoor voilà leer plutôt kon leer ak tàkk-tàkk bokk ak ma ak tàkk-tàkk ak saxaar leer tàkk-tàkk saxaar moo ko parce que tàkk-tàkk gi mooy laxab gi moo ànd ak tàngoor bi saxaar si moo ànd ak lëndëm gi yooyu ñoom ñoo composé euh, malaaka yi ci leer lañ leen bindee moo tax kon ñoom ak malaaka yi am nañu askanonte parce que tàkk-tàkk day am leer am kon malaaka yi ak jinne yi foofu am nañu askanante moo tax ñoom ñëpp ñu bokk benn caractéristique le fait que ñun mënuñu leen gis ànd ak ñu ngi fi ak ñun ñaareel bi ci des moom mooy euh, euh, saxaar si nga xamante ne tàkk tàkk saxaar saxaaru si neen la loolu am moo ànd ak lëndëm këris gi mooy seytaane yi mooy ñi nga xam ne moom seytaane max da lañ jinne yi nag ñoom lañ bindee ci tàkk-tàkk yi voilà jinne yi ñoom lañ bindee ci tàkk-tàkk yi donc jinne yi ak seytaane du ñu benn ba tey dinañ dinañ ñëw ci différence maanaam euh, maanaam maanaam euh, liñ ci jublu mooy du jinne yëpp ñooy ay seytaane maanaam loolu lañ ci jublu maanaam du jinne yëpp ñooy ay seytaane euh, comme ñoom ci loolu lañ ko bindee maanaam moo tax Iblis ci tàkk-tàkk lañ ko bindee moom dafa noor d'ailleurs loolu mooy secret bi tax sax moom maam Adama mën koo déglu maanaam mooy bi mu waxee ne euh, maam Adama alayhi salaam moom ci suuf lañ ko bindee ci suuf lañ ko bindee maanaam mooy ban moo ak ndox alors que sëtëm yi ci ndox lañ leen bindee maanaam ndoxum kese lañ leen bindee bu dékkulee certes ci maam Adama alayhi salaam mais ci ndox lañ leen bindee loolu moom moo tax. maam aadama maanaam comme moom ci suuf soosu lañ ko bindee maanaam ak tàkk-tàkk ñoo ñaar mën noo maanaam duñ ay contraire total maanaam suuf ak tàkk-tàkk duñ ay contraire yoo xamante ne dañoo total parfaitement loolu moom moo Iblis bi mu ñëwee di wax ak maam aadama naan ko wallaahi maam di ko waatal ci yàlla ne da koy moom conseiller la ci moom wala yooyu mu jàpp ne xanaa ku kenn ñëwewul xanaa waat ci yàlla ba pare ne conseiller la fekk du dëgg alors que bu doon yeneen ni doomu aadama yi la bu leen waatalee noonu buñ hmm, ko déglu parce que euh, ñoom comme ndox lañ ko bindee te iblis ci tàkk-tàkk boobu lañ ko binde tàkk-tàkk ak ndox dañoo dañoo safaanoonte waaw ñoom ay ay ennemis lañ moo tax iblis noonoo gi mu noonoo ñun ñun noonoo gi mu ñu noonoo moo gën a garaaw noonoo gi mu noonoo moom Adama te gis ngeen ni mu def ak moom Adama alayhi salaatu salaam te noonoo gi mu ñu noonoo moo gën a garaaw parce que ñun ci ndox la ñu binde inna xalaqnal insaana min nutfatin amshaajin nabtali alors que euh, xuliqa min maa'in daafiq waaw nit ki dañ ko bindee ci ndox muy jañu alors que euh, euh, euh, Iblis moom ci tàkk tàkk lañ ko bindee donc moom animosité bi muy am hostilité bi muy am ak doomu aadama ñun suñu maanaam ñun ñun doom yi moo gën a garaaw hostilité bi mu amoon ak maam aadama ci boppam alayhi salaam ànd ak ne maam aadama gis nga fi mu jaar ak moom ba pare neewoon na ko moom conseil la ba mu gëm ko Euh, mu waatal ko ci yàlla boole ci mais ñun moom daf ñuy affronter ñun duñ ñun ñun daf ñuy affronter mais de manière frontale voilà day xeex ñun dëgg euh, léegi jinne yi loolu le fait ñu bind leen ci tàkk-tàkk boobu maanaam soit dañuy nekk ci tàkk-tàkk wala ci saxaar si maanaam mooy ci tàkk-tàkk la jóge rek loolu moom moo tax ñoom ñuy mën di euh, jàll ci euh, ngelaw li sans que ñu ñu gis leen voilà ñu ñu ñoom ñu mën di nekk ngelaw li sans ñu gis leen alors que suñu bëggee suñu bëggee jël benn forme ñoom mën nañ jël forme bu leen neex ba mu def forme jinne comme ñoom mu mënuñ jël forme kenn ci ñoom ci jinne yi mais mën nañ jël yeneen forme yu leen neex comme ñu nit ñi niñ mënee jël suñu yére yi sol maanaam forme yi maanaam ñun yére bu ñu neex la ñuy sol simmi sol beneen sauf ko ñun suñu yére yi euh, dañ ko ñaw quoi tissu lañ koy ñawee ak ber wala yu mel noonu alors que ñoom jinne yi ñoom forme bi ñu bëgg a jël maanaam sol yére bi ñu bëgg a sol nii pour feeñ ci ah maanaam ay ay ay forme la ci boppam maanaam ay melo la ay apparence la quoi ci boppam voilà moo tax ñoom bu la neex mën nañ ko jël lot parce que tout simplement dañuy dessiner wu rek ci ngelaw li voilà dañuy dessiner wu ci ngelaw li jeex na comme tey ñun ni ñuy mën a gisee par exemple benn njurux ci kenn ci ci ci lu sori mirage maanaam euh, boo taxawee ci désert bi wala ci ci ci kër yi pendant bu été bi jamono tàngoor jër ngay séen ci kanam di gis benn affaire bu bu mel ni ndox moo fa ne looy gën di dem mel ni da koy gën a jege di gis muy gën a sori moom it distance boo daw mu daw lu toll noonu maanaam loolu euh, <laughs> en du maanaam yow place bi nga ko njëkk gis boo fa demee ba taxaw fa de doo gis dara voilà wala brouillard yi nii maanaam ni ngay gisee ni affaire bi di dessiné wu ci ngelaw li loolu moo tax jinne yi di mën di dessiné ñoom tamit ci ngelaw li di mën di apparaître di mën di feeñ. mais silo normalment maanaam ñoom ni ñu mel duñu leen ñun duñ duñ leen gis yonent bi nag sallallahu alayhi wax nañu ñaata façon maanaam jinne yi bu ñu leen xoolee euh, yan façon lañ euh, yonent bi dane sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidina mi ngi ci ah, imam Ibn Hibban solo na ko ak imam al-Hakim rahimahullah al jinnu salasatu asnafin euh, sinfun fil hawaa wa sinfun kilaabun wa hayyaat wa sinfun yahilluuna wa yad'unuuna jinne yi ñetti groupe lañu boo leen xoolee bu njëkk bi euh, ñoom tayyaar lañ maanaam ñoom la ak tayyaar dañ leen di wax tamit euh, ar-rayaahin ar-rayaahin dañ leen koy wax maanaam walla ar riyaax yi mooy mooy ñi nga xamante ne dañuy naaw daf ci am groupe jinne yi ñoo xam ne dañuy mën a naaw mu am ñeneen jinne yi maanaam ñoo xamante ne kilaabul wax xayaat maanaam ñoom ay xaj lañ ak i ak i jaan am na tamit ci beneen riwaaya ci xadiis yooyu mu yokk ci ne wa aqaarib wala boog wa sa saalib maanaam am na tamit ay xeeti jiit ah ak yi maanaam voilà ñu mel noonu maanaam kon euh, dinañ ñëw ci caractéristique ci caractéristique bu caractéristique bu nekk ci ñoom léegi insha allah mu am beneen groupe jinne boo xamante ne ñoom ay kii lañu euh, ñoom comme maam tur ñooñu la ñuy wax turaabi maanaam ñoom dañuy mën a wàcc ci suuf maanaam parce que ci suuf lañ lañu nekk dañuy dox comme doomu aadama yi la ñu mel di dem soo que mën nañ jël yeneen forme en fait ñu leen neex mais sauf que ñoom ñoo ëpp kasaafa cest que ñoom ñoo gën a ñoo gën a ñàkk ñoo gën a ñàkk am transparence kii ñoo gën a waa transparence limpidité ñoom ñoo gën a ñàkk souvent ñooñu ñooñu moo tax ñooñu ñoo gën a néew doole ci jinne yi ñooñu ñooñu bariwuñ doole ah, surtout pour bu mën a yàqal nit wala yu mel noonu mais nag am nañ ay pexe ay pexewu wu di di li mën a roof ay xalaat ay xalaat yu ñaaw wala yu mel noonu euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy kon ñu njëkk ñi ñooñu souvent euh, ñoom ñooy naaw d'ailleurs ñooñu ñoo kii. ñoom ñoo ñooy ñi doon ñi yéeg ci asamaan si parce que ñoom ñooy naaw comme ni ma la naa lamas na sama fa wajan naa mu la xarasan sadidan wa shuba ainsi de suite maanaam ñooñu ñooy naaw groupe boobu la di mën di yéeg ci asamaan yi di mën di jël ay information di indeeg yooyu noonu te à chaque fois jum yi di leen dal façon jinne boobu euh, tamit moom moo gën a dangereux ci nit ñi mais am na beneen xeet boo xamante ne fii nii Yonent bi sallallahu alayhi tudd ko parce que Euh, lu ëpp parce que ñooñu ay ay wàllu lañu ñooñu lañu al jinnul ansuriya lañ leen tudde maanaam jinne lañ yoo xamante ne euh, seen jëmm dafa matale éléments yi ci des yëpp dafa matale éléments yi maanaam mooy euh, ñoom ay nit ñu sell la doon mais dinañu ñëw ci gravité wu même bay ànd ak jinne yi nga xamante ne maanaam ay jinne yu sell laa bëgg a maanaam Eh, ba ci xataa jinne yi nga xamante ne dañoo doyee dañoo dañoo dañoo dañoo nekk ay ay jullit parce que jinne yi jullit ñi eh, bu ñu xoolee ñun suuf siñ ne fi doomu aadama yi di nekk ni eh, yeneen suuf yi maanaam suufas jinne si moom mooy bi gën a bi ñu gën a jege suufas jinne soosu nag ji nga xam ne jinne yi ñoo fa nekk dafa am ay coté ay parties am na partie boo xamante ne comme genre émeraude la mel dafa verte mais que jinni yooyu fa nekk mu'minul jinni ñoo fay nekk maam jinni yi gëm yàlla yi nekk ay jullit nekk tout ñoom ñoo fay nekk maam seen monde la dañ saa feesal dell nag sauf que ñooñu tamit malgré que ñu nekkee noonu dañoo dañuy dañuy ci jullit ñi dañu maanaam genre dañoo ñee quoi jullit ñi maanaam nit ñi quoi ce qui fait que ni léeg-léeg jikko yi nit ñi nit yu doyee maanaam jullit nit bu xaw a doyee di léeg-léeg day man di nekk ci ñoom day nekk ci ñoom de telle que parfois dañ lay bëgg a tegtal dara maam ndekete dañ lay nax dañ lay voilà dañuy bëgg di maam dañuy dugal ci yow ay yenn doxalin yu ñaaw ay jik yenn voilà parce que tout dangeen di ngeen di fréquenter quoi wala maam bu ñu amee possibilité nax la moom dugal ci yow xalaat bu ñaaw wala dugal ci yow gis-gis gu ñaaw gu mooy comme yi nit nit ku ku doy waar même bu dee jullit la parfois ni muy mën a amee yenn caractéristiques <coughs> yi ci beneen. Euh, suuf si moom la euh, mooy boobu dafay jaune dafa mel comme zaafaran foofu la am yeneen jinne yi nga xamante ne euh, ñoom bon gëmuñu gëmuñu dara ñoom gëmuñu dara maanaam bon duñu ay jullit quoi ñooñu moom bokkaale mooy nekk ci ñoom souvent ak kiifir te loolu lañuy ñuy fexe maanaam ñooñu bu ñu amee rapport ak nit wala bu ñuy am accès ci nit rek dangay gis Euh, ñoom dañuy bëgg maanaam di ko jàngal na la ñuy weddee yàlla nan la ñuy nekkee yéefir xalaat yéefir yu bon yëpp ñoo koy ñoo koy insuffler nit ñi. moo tax léeg-léeg yenn idées yi ngeen dégg lu ci ëpp ci ñooñu lay jóge nag maam yenn idées wu caaxaankat yi yu bëri bëri bëri seen idées yi wax caaxaan parfois loo xamante ne xel nit mënu koo yegg mënu caa yegg ngir mbon ngir kéefir ah ak bokkaale maanaam ñoom ñoo koy génnee quoi pour pour pour dugal ko ci xelu nit am na nag beneen suuf beneen partie boo xamante ne euh, boobu dafa dafa dafa dafa xonk cur comme deret ni muy mel noonu la noonu noonu la foofu mel foofu shayaatinul jinni yi ñoo fa ne ñoom ay seytaane lañ seytaane yooyu nag ñoom ñooy euh, ñoom ak ñele ñele ñoom nu ñuy dafa am ñoom iblis iblis ñooñu la ñooñu lay la ñoo bokk ci tàngoor iblis bu mag yi maanaam ñooñu la ñoom ñoom ñoo ko gën a jege ko nga xam ne ñooñu lay yónni suba ku teel ku jot mu yent bi jàngal nañu ko sallallahu alayhi wasallam saa yu suba jotee am na iblis day woote am maanaam ne gars yi dem leen am na mbaquus bu muy joxe ah boo xamante ne képp koo xamante ne def nga fi yaa yaa def jaloore gi gën a rëy yow mii lañ koy jox euh, ñooñu Iblis da leen di jàngal nan la ñuy weddee yàlla ak naka lañ koy bokkaale da leen di jàngal tamit nan la ñuy euh, maanaam ay rayee nit maanaam ay rey nit ak xalaat yu bon yooyu am nan lañ koy introduire ci bopp nit quoi ba mu ñor am nan lañ koy defee ba mu ñor da di jàngal tamit. ñi nga xamante ne moom mooy lépp loo xamante ne ay xeetu euh, ay njaaloo naan sàngara maanaam jëf yu bon yi quoi naka ngay minimiser riba maanaam mbon gi mu bon nga jàngal nit ñi ne leen riba garaawul ko maanaam naka nga koy defee ci nit ñi quoi loolu Iblis danañ koy jàngal tamit. bokk na ci lim leen di jàngal tamit mooy nan la ñuy njabaraan maanaam njabar naka lañuy ñuy nan lañ ko war a defee ko ak naka ngay fexe ba gaa yi mën a njabaraate maanaam ñoom du jëmmi mbir bi ci boppam la ñuy lañuy la ñuy jàngal nit ñi mais idée wu demal defi ji ko lañuy ñuy jàngal nit ñi ce qui fait ñoom euh, dañu am ay ay ay ay jéng yu ñu yor maanaam ay genre chaine la yoo xamante ne yooyu lañuy wàcce pour fexe ba mu yegg si ci suuf si ñoom moom la ñuy wàccee ci suuf maam comme dañ leen di parachuter quoi bu ñu wàccee rek noonu la ñuy fexe nag ba yàq ak naka la ñuy tàqalee diggante ñi ci gën a aay loolu la ñuy lool loolu mooy seen rôle mooy nu ñuy tàqalee ay diggante moo tax Iblis daay man ñooñu lay dox maqus gi bu ngoon jotee ba ñibbisi daay man Iblis ñooñu lay dox maqus gi waaw ku ñëw ne ko man daal yàq naa fii kii mooy comme niñ ko gisee woon xadis boobu nekk sax imam muslim rahimahullah fexe naa ba kii julliwul oh, oh, o dara waaye dama fale fexe naa ba waa ji naan na sàngara ah waay yow say naa ba moom de dégg nga eh, na nangam ah waay naa ba jëkkër ak jabar dootuñu tuddante dóorante nañ keroog ñooñu sa fi nii mag ak moom dóorante nañ nangam nangam bàyyi kooku doonul tuddati doom ji sa fii nii yàqu na diggante boobu moom yàq naa ko tas naa ko jeex naa wala kooku yaay ji doonul tuddati doom ji nangam mun a way yow yow oy <laughs> daal di jël coupe bi jox ko ko trophée bi voilà ñu ko yaa jël yaa jël championnat bi tey léegi suba championnat day amaat pour ñi ñi ñi góorgóorlu suba ñu góorgóorlu am mbaqus ko moo tax seytaan euh, après ñoom am na beneen tamit boo xamante ne suuf soos dafa ñuul ku ku këris la lëndëm foofu nag la ay ifrit yi ne ifrit yi euh, ay genre métis lañ quoi ci ay nit ak ci ay jinne plutôt ak ay seytaane nga xam ne dañuy boole défaut yi ñëpp am ba pare ñuy gën a ñuy gën a ñàng quoi ba pare gën a bari pexe voilà ñooñu waaw ñooñu ñooñu euh, ñooñu tamit ci ci ñoom façon lor yu bari ci ci lañ koy defe ñu bëri nag ci ifrit yi ak kii ci xayaat ci kii yi lañuy ñuy bokk maanaam groupe bi yent bi njëkk tudd la salaa alayhi mooy ñi di naaw ñi jinne yi gën a foofu lañuy faral di bokk nga xam ne dañuy jaxasoo ngelaw li ce qui veut dire que rapidement ñu mën a am fan la ñuy jaar nit ki ba dugg loolu moom moo tax souvent genre jinne boobu bu nekkee ci nit ki tey par exemple sooy jàngal maam soo koy jàngal alxuraan wala ni maanaam pour pour dàq jinne bi wala yooyu day gis dafay gaaw ci mën a maanaam par exemple paralyser nit ki maanaam de manière temporaire quoi day mën tamit di mën di di di di làqatu parce que comme que dafa dafa dafa dafa sew comme ngelaw la mel de ah day mën di làqatu quoi parfois mu làqatu ci biir nit ki foo xamante ni doo gis mën ngaa ba pare beneen bi ci des moom mooy parfois dañuy làqatu foo xamante ne dañuy mën a taf seen nopp yi maanaam ngay jàng alxuraan lu bari duñ dara. <coughs> voilà ñuy mën a maanaam ba pare dañoo am capacité de résistance tamit maanaam dañuy muñ affaire bi da leen di metti ah alxuraan bi da di metti li ngay jàng mais ñoom dañuy jéem a muñ pour yëgal la ne yow yëngaloo leen mais booy continuer ñu ko yëg parfois tamit mën nañoo daw génn maanaam ngay tàmbalee jàng rek ñu daw génn. saa nga nekk ci ah. waaw nga nekk ci ngelaw la ñu fekk jën nañ nga jaw nga nekk ci ngelaw la rek maanaam ngay ngay ci fekk ñoom dem nañ boo paree ñu dellu saa dugg voilà par euh, duggee nit pour nit ki mucc ci bon après ñoom ñëpp tolloowuñ doole comme li jinne bi waxoon Seydina Omar radiyallahu anhu bi muy Seydina Abdullah ibn Mas'ud moo ko doon nettal radiyallahu anhu mooy bi ñuy bi ñuy bi ne kenn ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi dafa doon xeex ak benn jinne da doon kii quoi bëri léegi mu daanaka mu gis ne de yeel yi dafa sew quoi voilà yeel yi dafa sew mais da ko ci daaneel ko après mu mu ne ko waaw mais nañ defaat mu daaneelaat ko. mu ne ko mais nag euh, mu ne ko yow xanaa ci yow ci jinne yi nan nga mel quoi ku am doole nga wala ku néew doole nga mu ne ko man non non man ci ñu néew doole yi laa bokk paax mais nañ xeexaat après naa la wax dara nañu nañu bëriwaat quoi soo ma daanee bii fa ma wax la dinaa am lu la wax ñu bëriwaat mu daane laat ko mu ne ko mais mu ne ko mais ayatul kursi soo ko dee jàng sa kër gi ki benn jinne du ko boo ko jàngee guddi gi ba mu suba gi kenn benn jëndal du fi ñemee dugg léegi nag seen Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi nekk kooku kan la mu daal di xaw a comme genre di loolu jarul mu xaw a voilà mu mu ñàngal mais mais keneen kan lay doon tudd Seydina Omar radiyallahu anhu keneen ah, moom mooy voilà maanaam ñun ñëpp tolloowuñ doole sauf que euh, moo tax moo tax jinne la nag mu am ci ñoo xamante ne. maanaam mën ngay jàng alxuraan di def sa kii ñuy résister di résister mais benn moment dañuy bàyyi munuñu munul éternellement moom ñuy xeex ak yow munuñu beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy li jinne ji ko euh, kooku tamit boo ko bëggee maîtriser parfois mën nga ko maîtriser neneen mooy mooy da ngay téye catu kii baaraamu kii bi loolu maam noonu la ñuy yeewee jinne ko pour yeew ko takk ko maanaam catu baaraamam yi ngay téye boo ko téyewee rek euh, da nga maam da koy jàpp mu ngay ndax booy jàng alxuraan parce que sooy jàng alxuraan bi jinne dafa am benn affaire boo xam ne mënu maanaam ngay jàng alxuraan bi maanaam ba pare yéene ko ko moom ba pare moom mu dem yoonam nangu maanaam foog foog day mën na nag génn làqatu nga nekk ci ngelaw la yooyu noonu moom mu làqatu tafu kii ki yooyu mais soo continuer résister moo tax parfois loolu day laaj nit ki ci jëmmi boppam maanaam ki ñuy ki ñuy fajal jinne bi ci boppam moom ci jëmmi boppam mu am moom tamit décision boppam maanaam xam ne dafa war a xeex ak jinne bi voilà dafa war a moom tamit di jàng alxuraan di déglu alxuraan lu bari surtout di ko déglu lu bëri bari bari bari mu koy jàng de manière répétitive parce que boobaa jinne bi du ko mën résister mais soo ko jàppee par exemple nga jàng alxuraan bi nii nga jàpp ko mu mu mun na dem mën nga ko maîtriser mais parfois mën nga ko def ak par exemple bu dee ifrit la ifrit nga def ko noonu day day day day forcer maanaam mën na forcer daw di génn te bu boobaa fu mu mën a jaar. maanaam mën na génn ba pare yàq benn partie ci jëmmu nit ki voilà mën na génn mais day yàqaale benn partie ci jëmmu nit ki maanaam par exemple mën na tuur bët bi wala mu mu mu wala mu yàq benn maanaam benn part dal ci ci ci ci cëru nit ki parce que tout simplement dafa fipp dafa fipp daw parce que dafa parce que ji ifrit yi ñu ëpp doole ci jinne yi ñoo ci ëpp doole ba pare ñoo ci gën a dangereux ñoo ci ëpp ay ay ay ay ay ay ni ñuy ñuy doxale ñu ñu ñoo ci gën a garaaw la ay pexe euh, beneen façon boobu léegi léeg-léeg ki nga xamante ne moom mooy beneen groupe bi mooy kilaab bi yent bi saa saa ne kilaabul waxe yaar ñoom ay xaj lañ ak i ah ak i jaan mooy njàngoo njàngoor yee ak ñeneen ak xeet yooyu yëpp dañ ci dugg mais ñooñu Euh, kilaab day daal di euh, lépp loo xamante ne moom mooy foofu yi feneen yooyu yëpp dañ ci daal di duggaale souvent façon jinne boobu ku mu dugg da faral di di leen gént lu bari maanaam da ngay faral di ay ay ay ñoom yi wala jaan yi maanaam forme bi mu am ko da nga leen di faral di gént lu bari bari ñu lay tiital di la kii ba de telle sorte parfois sax da ragal a nelaw parce soo nelawee tam nga gis leen wala yooyu léeg-léeg sax nga jékki-jékki taseeg ñoom nga gis leen sa kër wala nga gis leen ci mbedd mi wala yooyu wala sa buntu kër xeet yooyu maanaam dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy wa façon boobu voilà euh, dañuy dañuy dañuy léegi nag ñooñu euh, jinne bi nga xamante ne moom comme genre xaj yi la wala wala gaynde wala segg wala muus wala ñooñu souvent nit ki te par exemple soo doon faj maanaam nit ku ku mu am ni ngay jàng ci moom alxuraan souvent da gis bu demee ba mer wala yooyu bay bëgg kii da gis ah, day day maanaam day day mel ni kuy apparaître ci jëmmu nit ki maanaam nga gis xar kanam yi jekki-jekki muy def comme ni xaj yi di def maanaam wala gaynde yi di xiiru wala di def yenn euh, ah mel ni ku ku lay bëgg a euh, xosi wala genre yooyu noonu quoi dañuy yor forme dañuy mën a am transmettre am ah, dañu mën a feeñee ci form boobu wala tamit ñu jekki-jekki mel comme maanaam bu dee comme jaan la ni nga gis maanaam nit ki di di wëndeelu comme ni jaan di def maanaam c'est comme si yaram yëpp dafa dafa dafa takkaloo loxo yi ba ci tànk yi ci suuf yëpp muy muy muy def comme li jaan maanaam ànd ak benn docilité ko ci ci yëngatu yaram bi yooyu yëpp façon maanaam façon jinne boobu ñoom ñoo koy def ah, am naa beneen façon jinne bi nga xamante ne mooy bi nekk ci suuf kooku ak lorem lorem bëriwul kooku ñaare duy mën sax di dugg ci nit ki ba koy ba koy mën a lor ci biir yaramam ak wala yooyu noonu di dëkkaale moom mais day mën di nekk ci biti di di ko déey ay ay xalaat yu ñaw wala yu mel noonu mais léegi mu des ne suñu duggee nit ki ah, nit ki mën na ko xam souvent ku jinne dugg dafa am maanaam ay rab bu ñu naan rab ku ko am dafa am ay ay ay ay mandarga yoo xam te ne souvent du du nëbbatu bokk na ci par exemple mais du benn kese maam maanaam yenn yi mën na feeñ sans yeneen yi feeñ par exemple bu ñëwee ci côté ay nelawam da ngay gis day mën di toog euh, du mën maanaam day tëdd par exemple mën na tëdd lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg du mën a nelaw après muy doog a nelaw wala muy mën di toog ay fan du nelaw. mais souvent nag kii toog ay fan du nelaw parfois tamit wala ba pare du xiif du mar ainsi de suite maanaam day mën di continuer noonu di dundee noonu te mais nag souvent kooku bu fekkente ne daf koy mën a def ay fan du toog ay fan du nelaw wala yooyu loolu souvent c'est parce que euh, du benn jinne rek a nekk ci moom ay jinne yu bari nekk ci moom voilà souvent loolu moom mooy tax. comme tey par exemple nit ki bu ñuy roqee benn jinn maanaam di roqee benn nit nii maanaam toog di ñuy jàng alxuraan teew di ko jàng di ko jàng di ko jàng jinne bi di yuuxu di yuuxu di yuuxu di yuuxu par exemple nan noo baal ma bàyyi ma nangam kii de et cetera yooyu ba jekki-jekki rek mu daal ne tekk waa ji continuer mu ne tekk mel ba pare ñëwaat nag bii paa nag mu ñëwaat nag ak doole maanaam mel ni comme si dafa ñëwaat ak doole de de léegi nag di di di défier waa kii kii jàng alxuraan ak yooyu loolu souvent foo ko gisee doo fekk ne du benn jinne rek am nekk ci moom mais ñoom dañuy tëral stratégie suñu nekkee ci nit te bëri dañuy am stratégie bu ñuy tëral mooy ci gën a néew doole kooku la ñuy jiital maanaam kooku ki gën a ñàkk doole ci ñoom <laughs> moom la ñuy jiital kooku su soññee lot ki ci tegu ñëw. su paree keneen ki ci tegu ñëw su ko defee yow boo xàmmeewul affaire boobu da ngay foog ne même jinne bi nga amal affaire sauf que euh, da da doon da doon théâtre quoi di wane ne sonn na fekk sonnul en réalité fekk effectivement sonnoon na mais dafa ñëwaat maanaam dafa ñëwaat ak ay maanaam maanaam sauf que dafa dafa sonn na mais sauf que keneen moo ñëw. maanaam keneen ki ko ëpp doole kooku ñëw kooku nag muy gën a naqaree xeexal bien sûr que ki nga njëkk xeexal yow mais ñoom ñépp mën nga xeexal ñoom kenn par kenn bañ jóge fi kon ci wàllu nelaw yi loolu déjà da ciy am euh, maanaam da ngay da ngay tëdd du yàgg yàgg yàgg doo mën a nelaw wala nga mën a toog ay fan yoo nelaw mais bu dee ay fan moom c'est parce que jinne yu bari lañ du kenn kese beneen bi ci des tamit moom mooy say gént daf ciy feeñ par exemple kuy di gént lu bari di juge ci kaw daanu maanaam di jóge maanaam par exemple ci ci benn place bu bu bu comme ci kaw garab wala ci benn étage wala euh, affaire boo xam dafa am ay relief nii par exemple mu mu ci jékki-jékki rek maanaam nga xam ne moom day day day day xaaweeku jékki-jékki rek di xaaweeku di wax di wadd toujours yooyu jinne moo koy def mais ñooñu tayaar yi la c'est parce que tayaar yi maanaam euh, riyaax yi noonu ñooñu mooy riyaax yi ñooñu ñoo ko ñoo mooy mooy ñi di naaw ñoo ñoo ko dugg wala muy gént di naaw lu bari maam di gént di naaw doog ñoom di naaw nekk ci waaw di dem loolu tamit parce que gént di naaw mën na tekki ñaari mbir mën na tekki ay maqaama yuy yéeg mais mën na tekki ne da nga am waaw mën na mën na am ñaari firi su dee dafa bëri loo koy def moo loolu moom moo tax tout le temps il faut nga xool xarina yi maanaam indi ko ak tout ak sa dund naka la mel lan moo nekk autour ainsi de suite voilà euh, beneen indice ci say nelaw maanaam pour yi ngay gént nii <coughs> souvent daf lay wax ay événements yu malheureux maanaam par exemple da ngay ragal a gént parce que da ngay jàpp ne yow boo géntee dara soo xëyee ci ñaari fan yooyu événements yu malheureux yooyu ah dalay dalay arrivé voilà benn ci événement yu malheureux yi dina la arrivé quoi wala di wala dana ñëw moom yow da ngay géntul souvent yu mel noonu wala tamit nit ki di gént par exemple di nekk ci ay place yoo xamante ne par exemple ay ay ay ay ay ay ay kii lañ ay dañ faa nekk wala ay sën comme ay sën di gént nekk ci ay sën mooy ne en fait jinne bi nekk ci yow bi ko dugg ci sëtu sën la dëkk voilà souvent tamit parfois léeg-léeg tamit bokk na ci ni muy man man manifesté woo mooy par exemple nit ki di ci ay comme bu dee jigéen nii muy gént ay ay ay kii di nekk ci wetam quoi autour de moom maanaam comme comme souvent bu dee jigéenu wolof am comme ñun suñ jigéen ñi par exemple di gént par exemple di nekk ci espace bu mag boo xamante ne ay tubaab yu bare bare bare ñoo nekk ci wetam wër ko voilà muy gént di nekk ndox ay tubaab yu bari quoi voilà wala ay façon nit yoo xamante ne wala ngay gént ay façon nit yoo xamante ne voilà dañoo xaw a dañoo bari ay dañoo xaw a doy waar quoi wala tamit comme nit ki nii si biir géntam yi souvent moo tax mën na xam même ban façon jinne moo ko dugg maanaam jinne bi lan mooy pas-pasam ndax yéeféer la bu gëmul dara wala yahuud la wala nasaraan la wala jullit la. Hmm? waaw waaw xam naa léegi tey par exemple nit koo xamante ne day faral di gént di nekk ci synagogue lu bari walla muy nekk di gént comme ñoo xamante ne euh, ay xeetu kii la ñoo xam dañu nekk am ay karaw yu ñuul wàcc ba pare di sol ay kippaa wala yooyu souvent muy leen di gént nii c'est parce que rabab bi yowoon la <laughs> wala di gént nii di nekk ci ay euh, voilà ay église voilà wala nekk foofu wala ñu gis ñu yor ay croix yu bari ak yéen yooyu noonu yëpp day teg ci ni rabam bi maanaam nasaraan la waaw souvent yooyu noonu loolu day teg ci leneen rab bi nasaraan la quoi. léeg tamit. Euh, moo tax par exemple ci biir ruqya maanaam booy jàngal kii alxuraan ni ki jinne jinne bu bu dal par exemple euh, su dee ab moo tax yooyu yëpp mu war maanaam tey par exemple wala wala ñu ñëw ci ci gént yi ba tey par exemple kii gént par exemple tey jinne boo xamante ne maanaam mu gis ni jinne ji par exemple euh, benn xale bu jigéen mooy ñëw di foo ak moom lu bari par exemple ak léeg mu ñëw di ko indil ay fleur ay rose ak yooyu loolu day xam ne jinne ji ko dugg sabab bi tax mu dugg ko mooy da kaa bëgg kese voilà loolu mooy ne sabab bi da kaa bëgg mooy mooy mooy ne jinne ji da kaa bëgg mais par exemple fekkente ne day gis ne voilà da koy dàqee da koy bëgg a da koy kii ainsi de suite yooyu moom mooy ne soit dañ ko njabar boole kook moom wala mu wala daf ko bañ wala boog jinne bi dafa jàpp ne daf kaa lor parce que loolu tamit dana tax nit ki jinne dugg ko mooy jinne bi jàpp ne waa ji daf kaa lor soit lor bu direct wala lor bu indirect lor bu direct mooy comme par exemple nit ki. Euh, jël ndox mu tàng sotti ko saa mu wax bismillah jël ndox mu tàng rek sotti ko wala surtout sotti ko ci égout yooyu saa mu wax bismillah mu gaañ kenn ci jinne yi wala yooyu kooku jàpp ne kii daf maa lor naa nga ma il faut ma faju loolu loolu tamit day wala wala wala rey na sama doom wala lakk na sama doom yi waaw il faut ma dem faju genre yooyu mën na tax wala nit ki jékki-jékki di tuur ndox noonu ci mbedd mi. sans voilà sa moom mu ñaan ñaan yi nga xamante ne moom mooy tax ñuy ci voilà loolu tamit mën nay tax mu jinne bi jàpp ne da nga kaa lor wala nit ki di sànni dara xeer par exemple di xañ rek voilà sànni noonu sans wax bismillah te comme ñoom ci ngelaw li la nekk mën nga ci xànceen wala yu mel noonu wala boog nga gis benn euh, animal boo xam te ne bëggoo mu nekk ci sa kër comme benn jaan wala yu mel noonu saa nga yëglu ko ne ko na dem ci kóllëre gi yent yàlla Sulaymaan ibn Daawuud alayhi salaam amoon ak yéen génnal nga dem boo ko gisaatee nga ne ko nag non ah, ma génnal boobaa bu ñetteel bi boobu boobaa nag moom mën nga ko rey mais faw nga wax ko maanaam na dem ko ba pare mais su ñëwee noonu rek nga rey ko. loolu boo ko defee mën na jàpp ne da ko lor maanaam ay mbokkam mën nañ jàpp ne da ko lor da nga leen lor waaw voilà donc am na yoo xamante ne euh, beneen bi ci def nag moom mooy mën nañ mën nañ maanaam kon mën na jàpp ne da ko lor moo tax mu ñëw mën nañ mën nañ ne dañ dañ leen dañ dañ dañ dañ ko njabar loolu moom moo tax même jinne ji nga jinne ji njabar tax yeewu ko ci biir nit ki parce que loolu day am jinne jooju noonu mooy bokk na ci li gën a naqaree bokk na ci gën a naqaree dindi kooku bokk na ci ki gën a naqaree génn ci nit kooku bokk na ci ki gën a naqaree ki ki gën a naqaree dindi donc léeg-léeg tamit comme ni ñu ko gisee maam dalay bëgg kese moom moo tax mu ñëw mais bu dee jul ji jinne jullit moom faw da nga koy teel a xamal ne ko moom daa war a génn daa war a dem sinon moom pour faj ko euh, aay yi nit ki di jàng pour bu bëggee mu dañ ci moom mooy ay aay yoo xam ne day tegtale tawhid comme ay aayatul kursi yu comme ay shahida allahu annahu la ilaha euh, euh, rasulullah wala dina ma nga xam ne day tegtale meloo yu jullit ñi ñi ni wala comme euh, comme bi wax naan kii bi nekk ci suratul hashr fin bi wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul shahadatu war rahmanur rahim yooyu noonu parce yooyu noonu ñoo koy lor moom bu dee jinne jullit yooyu ñoo koy yooyu ñoo koy mën a lor parce que dañ koy impliqué ba pare ay ay tamit yoo xamante ne day wax ne par exemple bu dee yoo xam nga ne par exemple jinne bi li la dugal ci moom njabar la. yooyu da ngay aay jàng tamit aay yi nga xam ne aay njabar la comme ay wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulayman wa ma kafara Sulayman mooy aay boobu walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra ainsi de suite ak alladhina yaquluna riba innama yaqumuna kama yaqulu kama yaqumu alladhi yataxabbatuhu shaytaanu min al-mas ak yu mel noonu ak falamma saharu a'yana an-naas wastarhabuhum ma maanaam aaya yu mel noonu quoi. voilà donc ci restaurant bi d'accord. waaw donc bu dee nag jinne bi jinne bi yahuud la. bu dee jinne ak yëwoot la bokk na ci tamit par exemple ni ñu koy mën a xàmmewee ci biir ruqya jinne ak yëwoot euh, mooy mu bu jinne ak jullit bokk ci biir ruqya mooy par exemple muy muy muy muy wax baatu seede yi ci biir ruqya wala muy def muy muy def mu def nii loxo yi maanaam di di wax ne maanaam mooy nit ki mu dugg ko di def maanaam mel ni kuy kuy wax baatu seede yi di di lem yeneen baaraam yi joxoñ benn baaraam bi mooy comme kuy voilà yëkkati benn baaraam bi ci kaw baaraam di wane ne moom jullit la yooyu voilà kooku moom moo tax ay alxuraan yooyu soo koy jàng ci moom nii rek kooku loolu moom mooy def jeexital ci moom mooy ay yi nga xam ne dafay am kii yooyu bu dee yahuud la mooy kii wu yahuud yi ngay def ci moom maanaam mooy waqaalatu yahuudu ah, yadullahi maghlula ghullat aydihim wala anu bima qaalu ak yooyu noonu ak bépp aaya boo xam ne rek day dal ci kaw yahuud yi ak yooyu noonu aaya yooyu ngay jàng ngay ngay préféré après nag mais nag dangay mën nga jàng ci ñoom par exemple lu deme nekk suratul baqara euh, suratul maida hmm, suratul taha ak suratul yasin yooyu noonu dañoo am ay efficace ak suratul jinne yooyu tam dañuy am efficacité ci ñoom comme par exemple bu dee waa ji dafa am kii moom moo ko dal maanaam euh, dafa dafa jàng kii Euh, maanaam comme par exemple bu dee nasaraan la yo ju maanaam am nasaraan par exemple bokk na ci ni ñu koy xàmmeewe mooy nasaraan bi léeg-léeg maanaam day jékki-jékki euh, ci daal di wàccee ñaari baaraam yi ci digg bi yéegite yi ci des maanaam day def nii quoi maanaam pour wax ne moom gëm na trinité bi quoi <laughs> wala mu jékki-jékki jël ñaari <laughs> ñaari baaraamu. maanaam ñaar comme ni ñaari kii përëg kii nu dudd xasa bi noonu mu teg leen def leen comme croix nii maanaam pour wane ni moom na sax da gëm dafa gëm loolu quoi gëm la affaire que ni voilà que def voilà que day làqatu ci ginnaaw croix boobu boobu. kooku tamit ay yi jàngale wax nasaraan rek yi wax ci nasaraan yi rek ngay doon voilà. yooyu maanaam moo tax mais tamit mën nga jàng ci moom sooratul Baqara sooratul Al Imran voilà sooratul Taaha sooratul Yaasin sooratul Jinni voilà ak lu demee nekk sooratul Rahman yooyu tamit yu am ay efficacité lañ ci ñoom. boo tax bokk na ci gën ci ñoom ginnaaw sooratul Baqara lu demee nekk sooratul Jinni ak euh, sooratul Rahman ak sooratul Saafaat yooyu moom ci jinne yëpp la efficace waaw ñoom ñëpp dafa efficace ci ñoom. bu dee yéefir bu ñuul kukk bi moom maanaam mooy jinne yéefir bi nga xam ne moom gëmul dara gëmul benn ci diine yi kooku tamit mooy aaya yi mboolem aaya alxuraan yi nga xam ne dañuy wax ci affaire tawhid rek yooyu yëpp dañ koy dañ dañ dañ dañ koy rajax voilà yooyu yëpp dañ koy rajax léegi nag par contre benn affaire am na maanaam euh, il faut comprendre euh, benn point bu am solo boo xam te ne ñu bari ñi di def euh, ruqya maanaam di jàngal nit ñi alxuraan pour gars yi jinne yi dañ ak yooyu point la boo xam ne dañ ko duñ ko bàyyi xel mooy ne jinne bi vaut mieux bañ am ak moom relation wu taxaddi maanaam hmm? non taxaddi défi défiance maanaam di relever défi vaut mieux nga bañ am moom relation boobu voilà maanaam nga rek def yow li ngay def nekk ci li ngay nekk dem sa yoon léeg-léeg euh, jinne parce que booy imaginer léegi léeg-léeg nit ki day ruqee jekki-jekki par exemple am na mbir yoo xamante ne su feeñee rek xamal ni jinne bi mu ngi commencer sonn mais alors que ñu bari dañuy foog loolu comme état bon yenn yi ci yooyu comme état que ni bi réglé wu na wala soit réglé mais amul jariñ comme par exemple bu commencé yuuxu maanaam bu commencé yuuxu ah. wala boog muy def ay larmes de crocodile quoi ak yooyu mooy def mooy commencé naa jo commencé naa sonn moom moom moom saa yi commencé naa. lu toll commencé na sonn ak it lu demee nekke mu lay jéem a distraire di wax ak yow naan ma de façon naan mën a dara genre mënuloo ma dara de toute façon nangam de façon kii waaw ba pare naan la yow man alxuraan yàgg naa ko dégg jàngal aaya bu la neex man lii yàgg naa ko dégg wala ngay wax alxuraan muy waxandoo ak yow di répété ak yow ay alxuraan bi yooyu dafa bari ñoo xam te ne bu ñu dégg loolu dañuy foog ne. non kii moom saa yowee saa ma bàyyi parce que kii du ma ko mën a dara déedéet fekk boobu loolu mooy wane ne commencé naa sonn voilà léeg muy bëgg a waxtaan ak yow waxtaan yu amul njariñ c'est parce que tout simplement day bëgg am nga ko temps voilà wala boog muy merloo. waaj maanaam muy muy muy kii di maanaam ki nga xamante ne maanaam moom ci boppam di mer di di di dal wala yooyu loolu mooy wane na moom sonn na maanaam daa bëgg exploiter kii bi quoi waaj ci boppam. mais nag am na benn tamit boo xamante ne mat na bàyyi xel mooy comme dóore yi dóore yi dóore yi euh, loolu du bari bariwul njariñ torop boo daanaka mën nañu amu ko parfois jinne bi mën na ko def maanaam pour nga dóor ko parce que après moom ci moom lay méttee gaa mais moom moment boobu mën na mën na inhiber bu maanaam wala mu roccee ko nga dóor waaji waaji bañ la maanaam kii ngay <laughs> wala ne waaye kii moom mënul dara kii mi xaw na maa rey dóor na ba dàngam dàngam wala yooyu maanaam yooyu yëpp moo tax ay kii la subtilité la yoo xam te ne ñoom yu ñuy kii la quoi voilà moo tax maanaam ñoom monde bu subtil lañu am voilà ay ay doxalin yu subtil lañ yor mais en tout cas jinne yi moom euh, ku bëgg maanaam boo leen bëggee moom boo bëggee mucc ci seeni mbir mooy bu leen may benn bunt voilà bu leen may benn bunt mais yi ñu wax nag ay caractéristiques yu yenn jinn maanaam caractéristique générale u jinne yi la am na différenciation jinne yi ñi nga xamante ne mooy euh, xubal yi ñi nga xamante ne xuwal yi am na Euh, ñi nga xamante ne ñooy shayatin yi maanaam ñi nga xam ne ñoom la ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ifrit yi bon c'est caractéristique global wala bu gën a am na euh, ñi nga xamante ne ñooñu la ñu wax junuudu iblis junuudu moom ajmaam ñi alxuraan di tudd noonu ba pare am na façon wu seytaane seytaanul maarid am na maanaam mutamarridu al aati am na qarin euh, mooy ci di ànd ak nit ki façon ay ay ay ay voilà am na am na sax beneen mbir beneen façon seytaane boo xamante ne day juddu ci diggante nit ki ak jinne bi maanaam seen xalaatin ak seeni waxin beneen façon seytaane boo xam ne du nit du jinne voilà benn xeetu rawaan la quoi buy juddu mais rawaan bu bon buy juddu ci seen diggante ak yooyu yooyu ak façon seytaane nit ñi seytaane nit ñi parce que ay façon seytaane lañ tamit euh, ak yu mel noonu xam naa yooyu dañuy bàyyi après ñu ñu ñëw ci ci jotaay bii di ñëw amaana mooy tamit tamit xam naa bu mujj bi insha allah